fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi ash-shukr wa aayatul kursi yaa ixwaani ta'dilu qat'an rubu'al qur'aani kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñu doon wax ci ngëneelu laaya alqur'aan yi bii peese bii weesu gisoon dañ ñim ndoxoon ci suuratul baqara ak suuratu ali imran waaw am na benn xadiis eh, eh, bu ñu fàtte woon Eh, nga xam ne al imaamu muslim moo ko solo ak ñoom imaamu ahmad ak al imaam abu daawud naka noonu al imaamu tirmidi rahmatullah alayhim jële ko ci mawlaana abu hurayra di wax ci gëneelu jàng suuratul baqara ci kër mu ne yonent bi saa dafa wax ne bu leen def seen kër yi laa taj'alu buyutakum maqaabir bu leen def seen kër yi ay bàmmeel ay cimetière ay ay sëg wa inna al bayta alladi tuqra'u fiihi fiihi al baqara laa yadxuluhu shaytaan te yëg leen na kër gi nga xam ne dañ fay jàng suuratul baqara shaytaani mu yiis mi du fa dugg kon nag loolu am na solo kon nag muy continuer mu ne wa aayatul kursi yi muy aayatul kursi yi sangu laaya yi waaw yaa ixwaanu yi yaa ixwaani yéen samay mbokk ta'dilu day yemook qat'an ci lu ñu dog rubu al quraan yi buñ xaajee al quraan bi ñeenti xaaj benn boo jàngee ayatul kursi yu mu ngi mel ni jàng nga benn xaaj bi benn xaaj ci ñeent yi loolu al imaamu ahmad moom moo ko soloo jëla ko seydina anas ibn malikin mu jëla ko radiyallahu anhu mu jëla ko ci yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi sëriñ bi di continuer mu ne wa kullu man bu'ayda kulli fardi yaqra'uha fa fa faja bi xayril qardi mu ne wa kullu képp koo xam ne mim man képp koo xam ne man bu'ayda kulli fardi saa bu jàngee saa bu jullee farataay mi saa bu jullee li nga xamante ne mooy farata yi nga xam ne moom la ko boroomam teg muy farataay julli yi saa bu paree rek. dina dina jàng balaa jóg fa mu toog ayatul kursi yu muy allahu la ilaha illa huwa al hayyul mooy ayatul kursi yu tudd gañ koy ah, boo bële mu ne ku ko jàng saaboo boo jullee ba pare jullit farata yaqra'uha di ko jàng fajaa kooku dikk na bi xayril qardi ci lu gën lu mën na leble waaw loo xam ne cey bu ñu ko ko fayee ëllëg ñu ne waa lool mooy lan fay googu mu ne islam na yamna'uhu min ad-dukhul jannatillahi siwa mawtin yasul mu ne id ndax lam yakun nekkul lam yakun yamna'uhu te dara terewu ko min ad-dukhul ci dugg li jannatillaahi dugg aljana yàlla ja siwa mawtin yasul lu dul faatu goo xam ne da koo dikkal mooy ne lan képp kuy jàng suura euh, euh, ayatul kursi yu saa boo jullee farata ba pare yow dara teewulaa dugg aljana lu dul nga faatu noonu al imaamu an-Nasaayi Ahmad ibn Abu Abdirrahman moo ko solo ci al kubra ci sunanul kubra nag la nekk voilà moom moo ko solo ki nga xam ne mooy al imaam mu ngi ko solo ci al kabir ñu jële ko ci Seydina Abu Umaama al-Baahili mu jële ko ci Yonent bi alayhi salaam waaw ki nga xam ne day jàng saa su ne aayatul kursi yu après bu jullee farata ba pare kooku dara doxul digganteem ak dem aljana lu dul faatu mooy buy faatu dem aljana waaw léegi sëriñ bi continuer mu fata xibalawani kafataaka ya kafataaka ya mu ne wa in qara'ta ndem nekk nga koy jàngal aayatayni ñaari laaya ñaari laaya yaa fataa yow camsi ah xibbal awaani ca jeexu suuratul amaan muy suuratul baqara waxoon naa la ko kafataaka doy nañu la sëkk ci aar la fas butaa kon saxal di ko jàng ñaari laaye ñooy lan mooy laaye commencé ba'da a'uudu billahi min ashaytaani rajim amana ar-rasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuun kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qaaluu sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal masiir laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa 'alayhaa maa iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi fa'fu wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlaana fansurnaa ala alqawmi alkaafiriin ñaari laaya yii muy xibba ca jeexitalu alawaani suuratul baqara ku leen jàng kafataaka doy na la sëkk kon fas butaa sax ci loolu xadiis la boo xamante ne Shaykhani di al imaamu al-Bukhari ak al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaji al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhim ak al imaam ñoomin al imaamu Tirmidhi Abu Dawud ha ñoomin al imaamu Ahmad ak al imaamu Darimi al imaamu Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoo ko solo jël ko ci Sayyidina Abu Mas'ud al-Badri min Uqbata ibn Amr ibn Thalaba Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na man qara'a al-aayatayni min aaxiri suurati al-Baqara fii layla laylatin kafata voilà képp ku jàng ñaari laay yu mujjee ci suuratul baqara doy nañ la sëkk ci protection ci aar léegi nag mu continue mu ne wa in qara'ta axiral imraani fi laylatin hubban ridar rahmaani kataba rabbuka al-aliyyul qadri laka qiyaama laylatin bil ajri mu ne wa in qara'ta ndeem jàng nga aaxiral imraan yi jeexitalu suuratul ali imraan alayhimu salaatu wassalaam fii laylatin ci guddi xubban ridar rahmaani te ba nga koy jàng yaa ci yéene am laq ngërëmu sa borom bi fees dell girma de kataba dina la bindal rabbuka yow cam si ko def sa borom al ali mi nga xam ne moo kawe ay mbir al aliyul qadri mi kawe ay dayo waaw dina la bindal laka ñeel la xiyaama lay la comme koo xam ne dangaa taxawoon di naafila guddi bil ajri ci pay ku taxawoon guddi di naafila dina la ko bindal ci lii waaw mu ngi noonu mu ne wa in qara'ta surata duxaani fi laylatin asbahta dhal ghufraani li annahu sab'una alfa malaki yastaghfiruna laka 'inda al mu ne wa in qara'tan ndeem jàng nga suurata duxaan muy suuratu duxaan boo jàngee saar boobu lan nga ci am fii laylatin ci guddi asbaxta xëy nga dal xufraani nekk aji koo xam ne jéggal nañu la say bàkkaar li annahu ndax sab'una alfa malakin soixante-dix mille ay malaaka mooy juróom-ñaar fukki junni ci ay malaaka la borom bi di tàggat yoo xam ne yastaghfiruna ñooy ñoo lay ñaanal njéggal la ka ñeel indal maliki ca fa borom ba muy borom bi tabaaraka wa taala loolee al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moo ko solo jële ko ci mawlaana Abu Hurayra annahu qaal mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qara'a haamiim ad-dukhaan fii laylatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malik malak malak mu ne man qara'a mu ne yonent bi saar saar nee na man qara'a xaamim ku jàng xaamim ad-duxaan mooy saar boo bële fii laylatin ci guddi asbaxa dina xëy yastaghfiru lahu di ko jéggal di ko ñaanal jéggal sab'una juróom-ñaar fukk alfu junni malak ay malaaka xadis bi nag imaamu Tirmidi dane hada xadisun garib xadis bu tumurankeen yi laa naarifu ñun xamuñu ko de illaa min hada al wajh lu dul ci wàllu wi mu ne wa Umar ibn Abi Xasam yudaaf kanta ki nekk ci bokk nag am na ku nekk ci jàllale bi kuñ naan Umar ibn Abi Xasam moom ku ñuy feebalal la ci wàllu xadis moo tax xadis bi ci wàllu càllale dëgërul noonu moo tax mu ne qaala Muhammad muy al imaam al Buxaari bu ne Muhammad mooy Muhammad li nga xamante ne mooy sëriñam al Muhammad al Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne moom nee na waa jii nii munkarul xadiis la mooy xadiisam dafa dafa nekk lu ñuy bañ di ko dàq ndax moom day indi yu tumuranke voilà kon mbir maa ngi noonu la sëriñ bi di continuer mu ne ra wa'lam bi anna suurata rahmaani xamal bi anna kene suurata rahmaan muy suuratu rahmaan